këne euh, moom euh, doon na wax lu mel nii euh, te tamit Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu taala anhu imaam Ibnul Munzir moom mu soloo na ci sarat boo xam ne bu wér la jël Seydina Ali këne dafa julli li nga xam ne mooy suba waaw ba pare mu ne al aana hiina tabay tabayyana al xaytu al abyad min al xayt al mu ne léegi nag mooy yi nga xam ne ci la buum bu weex gi daal di feeñe ci ràññ nga koy ràññee ci buum bu ñuul wi te julli na ba pare voilà kon loolu mu ne loolu la quoi moo tax imaam Ibnul Mundir mu ne wa dhahaba ba'duhum ila anna al-muraada keneen mu ne leen ci borom xam-xam yi nee nañu liñ ci jublu mooy mooy bi tabayyuni bayaadi nahaari min sawaadi layl mooy feeñu leeraayu bëccëg gi ci lëndëmu guddi gi mooy la an yantashira fi turuq wa sikati wal buyut mooy mu leer ba leeraay bi nga gis ko ci yoon yeeg ci kër yeeg ci yoon yi mu leer. waaw mu ne te lu mel noonu lañ doon wax lañ jëlewoon Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi nga xam ne Salim ibn Ubayd al-Ashja'i saxaaba la radiyallahu mu ne Seydina Abu Bakar dana ko génnal nga xoolal ma fekk naa waroon a woor ndax euh, hal tola al fajru ndax fajar gi daal di nay fenk daal di nay xar nee na ma dem xool ma dikk ne ko ah weex na de waaw te fenk wasata xaala mu ne uxruj génnal fandur xoolal ma hal tola nee na ma dem xoolaat fa nadartu ma xool fa qultu ah xadee tarada gaaral na de mooy gaar na fii fa qaala mu ne ko léegi nag ablig nii jottali ma sharaab yi sama naan ma xëdd man <laughs> waaw Seydina mu ne al Amash jële nañ ci moom Waki' jële na ci yoonu Waki' mu jële ci al Amash al Amash ne lawla shuhratu la sallaytul ghadar thumma al Amash ne budul woon li siiw daal mooy xam ne ñu ëpp léegi dañ ne non non non mooy lan fajar gi fa la yëpp nga naan nan ngay nan fajar gi di xare ba pare nga naan xëdd mu ne bu dul woon di siiw <laughs> konoon de kon damay julli fajar ba pare daa rëx doo rëqët <laughs> moo tax mu ne imaam ibn Isaaq eh, am eh, Isaaq ibn Rahawayh mu ne haa'ulaa'i mu ne ñii nii ñu fi lim ñii ñoom dañoo gisoon ne possibilité lekk heure boobu quoi waaw <laughs> ba mu naar min sawaad ba mu leer imaam Ishaq nag rahimahullah ibn Rahawayh ne man moom wax bu njëkk bi laay wax waaye nag ah du ma jàmm waxu ñeneen ñi de waaw <laughs> ku ku jàpp wax jooju euh, interprété wax lool waaw te gisuma waaye gisuma tamit mu am kafaar léegi imaam al-Hafiz Ibn Hajar nag bi mu ëndee yii yëpp nag wax yi ci la ne wa fii hada ta'aqqubun ala al-muwaffiq haythu naqalul ijmaa ala xilaafi ma dhahaba ilayhi al-A'mash wallahu a'lam mu ne wax jii nag ñu fi gis nii yépp que ne wax ji mais yamul woon ci imaam al-A'mash kese ko loolu kon ah day wane ne ah li Muwafaquddin ibn Qudaama al-Hanbali rahimahullah nettali ne consensus communautaire am na yu wuteeg li as al-A'mash wax loolu am na lees yi seet mais à vrai dire li imaam Muwafaquddin wax amul lees yi seet mooy bu dee ne da ngaa jël ijma def depuis saxaaba yi radiyallahu loolu am na def ci seet mais bu dee après Amash ak mbokkam ya ko doon def euh, lim la wax noonu loolu gaa yi defatuñu ko voilà loolu moom euh, loolu euh, gaa yi defatuñu ko ah voilà waaw loolu moom <laughs> mooy mbokkam ma Abu Bakr ibn Ayyash loolu amatul ku jàppati mazhab boobu moo tax ci la ijma bi façon waaw waaw loolu daa am daa nekk loo xam ne lu leer a leer la léegi nag kon ñi gis nga seeni tegtal mooy xadiis Seydina Xudayfa boobu naan xëdd nag yonent may saar saab waat naa ci yàlla ne loolu moom bëcc leeroon annahaar la woon waaye nag jant bi feeñu mooy daa leeroon léegi nag kantawaa euh, euh, euh, jumhur muy ñeenti ngir yëpp ak ñeneen yi boroom xam-xam yëpp à part ñi ñu la tuddal nii eh, ñoom ñu ne déedéet affaire bi mooy bu fajar gee xar geex na kenn mënatu la lekk te loolu li koy wane mooy suñu xadis bi ñu nekk waaw yonent bay saar saam ne inna bilaalan yu'adhdhinu bi lay bilaal guddi gi lay non radiyallahu kulu fa kulu lekk leen washrabu hatta lekk leen ngeen naan baa di nga xam ne yu'adhdhinu ci lay yu'adhdhina ibnu ummi maktum ci la ibnu ummi maktum dina du ta Ah walam yakun bayna ba wa yabqa hada baleen bi lulu doonoon lu ñu ne ko asbahta asbahta doonu loon nodd lu ñu ne ko yaa ngi eh, jógal bala ngay jóg di yéeg di àgg fa ngay nodde fajar gi xar waaw loolu lu ñu ne lii lii leew ak li aaya bi wax waaw wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswad lekk leen naan leen ba loolu feeñ loolu xam nañ ni dooy buum yu leer naññ te loolu feeñ na ci xadiis Seydina Adi na Hatim bi nekk Sahihayni bi nga xam ne waxoon nañ la ko bi mu nee man waayow man de damaa ñëw saa aay boobu bi mu wàccee man daal sama sama suufu njegenaay laa teg ñaari buum man ah iqaalan abyad wa iqaalan aswad buum gu weex ak buum gu ñuul sa <laughs> waaye nag bala maa ràññee affaire yi waay damay lekk di naan di lekk di naan di lekk di naan waaye buum gi ñuul gi weex gi bala maa ko war daañu affaire day leer nañ nee na ma ñëw ne yonent bay saa man nag am naa problème de. ah man damay man damay teg sama buum yi mais man bala ma ko ràññee yonent bay saa saa affaire leer yonent saa ne ko inna wisaadaka la arid innama huwa sawaadul layli wa bayaadun nahaar nee na yonent bay saa ne ma yow de sa yegenaay bi yaatu na ba ba bëccëgu yàlla <laughs> fajaru yàlla gi xaj ci sa suufu njëgënaay ngay teg ay buum gu ñuul ak góoya non ne ko liñ ci jullu mooy guddi lëndëmu guddi gi ak leeraayu bëccëg gi voilà te say waxoon nañ la xadiis yooyu euh, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu tamit wax na ko nee na aaya yooyu bi wàcc wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswadi mu ne te boobu foofu la yemoon aaya bi minal fajri ñëwagul mu ne am na ay góor fa kaana rijaalun idaa araadu sawma rabata ahaduhum mu ne kenn am na ci yenn góor ci saxaaba yi radiyallahu bu bëggoon a woor doon takk ci tànkam buum gu weex ak buum gu ñuul wa ah, wala yazaalu yàqulu hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma day lekk ba ni nga xam ne ci lay leere que ne léegi buum lii mooy buum gu weex lii mooy buum gu ñuul léegi nag borom bi wàcce fa anzala allahu taala min al fajri borom bi wàcce ah, mooy ci bëccëg ci ci fajar gi mooy lekk leen naan leen ba ni muy leere buum gu weex jeeg ci buum gu ñuul gi ci fajar léegi mu ne fa alimu annahu ya'mi bihi al-laylu min a nahar te ne loolu day wax ne ni ñuy ràññeewe que ne guddi gi jeex na fajar gi dugg na te loolu muttafaqun alayhi la te hadith sayna samura bi gis nañ ko la yaghurrannakum adhanu bilalin voilà wala hadha al-arid li umud as-subh hatta yastatra voilà hadith imam muslim boobu mu leen wor adhanu bilal ak lii nga xamante ne mooy ah, moom lañ naan alfajrul kaadib waxoon nañ ko nga xam ne ko comme ah, zanadu sarxan wala sirxan wala sarxan comme buumu euh, geenu til lay mel ci digg ci asamaan si noonu ah, ci kaw asamaan si noonu alors que euh, mu ne lool bu leen ko ba lu dul mu nekk loo xam ne ci horizon bi yëpp day commencer fajar gi gis na muy xar loolu gisoon nañ ko ak imam ibnu Mas'ud hadisam bi la yamna anna ahadukum aw ahadan minkum adanu bilalin min suhuri fa innahu yu'adhinu ba pare li yarja qa'imukum wa li yunabbiha na'imukum wa laysa hmm, après mu arab yi jeexe loolu yëpp ay hadis la yoo xam ne dañuy wane ne loolu moom mooy fi nga xam ne fa la lekk yëpp waaw tulu al fajr la jeex <laughs> waaw mais il faut mu leer que ni affaire bi daal di nay euh, euh, euh, daal di nay leer ah. mooy mooy fajar gi dugg na waaw waxoon nañ la sànq bu dee waa ji day sigi sàkka loolu mën naa lekk ba ni nga xam ne ci lay leere que ni moom euh, euh, fajar gi dugg na parce que liy cosaan mooy guddi lañ nekk al yaqiinu laa yuzaalu laa yuzaalu euh, bi yi voilà luy leer moom kenn du ko fi dindi lu dul li nga xamante ne mooy lu leer lépp loo xam ne dafa wute ko loolu day possible lekk ak naan ak ak lu neen lu yor àtte lu dul fajar gi leer voilà waaw moo tax eh, waa ji waxoon nañ la ko sànq bi mu ne Ibn Abbas ah <laughs> waa man de moom damay lekk damay xëdd waaye wóoruma ndax affaire bi fajar gi xar naam xaroon mu ne waaye naan ko nekk ci wet gi te loolu imaam al-Bayhaqi moo ko soloo ci sanad boo xam ne bu wér la <laughs> waaw waa ne waay waay waay man nu way def waa ji ne ko bu lekk de mu ne ko lekkal ba ni mu luy leere ci yow imaamul Bayhaqi soloo ci sanad bu wér jële ci Habib ibn Abi Sabit mu ne Imaam Ibn Abbas dafa yónni ñaari waay yuy wane lii ba léegi ni leen xoolal leen ma fajar gi waay fekk da doon waaj a woor war a xëdd ah, kenn ki ñëw ne ah fajar fajar gi jot na keneen ki ne noo fajar gi xaragul ah xaragul ah Imaam Ibn Abbas ne ixtalaftuma arini sharabi mais yéen ñaar da wuute ngeen ndax fajar gi xar naam xarul léegi wan leen ma jox leen ma sama naan mooy ma xëdd ma man ma naan man xëdd man voilà mooy comme que dañoo lii cosaan mooy lan mooy guddi lañ nekk loolu wax nañ la lool mooy li gën a dëgër wallahu taala alam euh, wax nañ la nag li nga xam ne moom la ci al imaamu Malik ni mu ko dégg ak ni nga xamante ne nii moom la ki nga xamante ne mooy al hafiz euh, euh, ibn Abdul Bar bi jéem a dëgëral loolu ci ay kii mais loolu laysa bi dëgër insha allahu taala léegi masala bu mujj kon loolu leer na léegi kon mooy lay lan la ñuy jóge fii mooy balañ fi jóge mooy eh, loolu imam Amash rahimahullah loolu mu doon wax juumte la voilà parce que hadith sayna Hudayfa bi am na ñoo xam nañ ne non loolu tekkiwul fenn que mbir mi mooy fajar gi mooy leer na ne fajar gi jot na kese la waaw Seydina Xudayfa nag ni ñu ko waxee gars yi ñenn ñi dañ ci jàpp ne eh, loolu mooy wane ne kon affaire daa leeroon naññ naññ naññ naññ mais du loolu ñu tëdd parce que aaya bee ko leeral ak tamit yonent way sa sax waxam bi mu wax ak saxaaba yi yu ëpp ñëpp ñu wax radiyallahu anhu que ne loolu tekkiwul mukk que ne loolu mooy euh, voilà dañuy bàyyi ba fajar bi weesu ba sëy naa euh, am euh, al amas naan bu dul woon mbir mi nim siiwee konoon te kon ma daal di julli ba pare fajar ba pare daal di xëdd loolu moom mooy li nga xamante ne loolu war <laughs> loolu dëgg la imaam Abu Abu Hanifa <laughs> xam nga imaam Abu Hanifa moom al amas ñoo dëkkoon fële Kufa ñoo eh, doon dundandoo imaam bon imaam Abu Hanifa dafa ñëw seet imaam ah, ah, Ahmad quoi <laughs> naan ko yaa am na boo am am benn wax bu eh, eh, mu naan ko bu dul al Xatib ak al imaam Ibn Abdul Bar ñu koy nettali rahmatullah alayhi al Xatib Baghdadi ak al imaam Ibn Abdul Bar al Andalusi ak ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhi eh, eh, imaam eh, kii Abu Hanifa mooy borom an-Nu'man borom ngiru Hanifa Abu Hanafi yi quoi dafa ñëw seet si al-Amash naan koy Abu Muhammad de budul woon que sama ñëw ci yow day day diis ci yow rek konoon fekkoon dinaa bari lu may ñëw dina la seet al-Amash rek lan. <laughs> yow boo toogee sa kër sax nag mooy diis ak loolu laay lan ngay xalaatati boo ñëwee ci man léegi bon Ibrahima Abu Hanifa léegi euh, taalibe yi mu àndaloon ñuy génn di dem boo la mu ne <laughs> fekk mu naan de toute façon al amas moom Ibrahima Abu Hanifa ne de toute façon al amas moom non seulement masula sangu janaaba te masula woor <laughs> léegi taalibe mu nekk lool <laughs> beneen taalibe yi ne Ibrahima Abu Hanifa lan la bëgg a wax ci loolu. mu ne non c'est que parce que al-A'mash si doon gis ne innamal maa'u minal maa' jàppoon na ne moom nit bu sëy soxnaam eh, mu pëy ci biir pëy moom loolu fekk dara génnul ndox génnul loolu taxul muy sangu set waaw moom loolu la jàppoon te loolu xam xadiis la woon mais loolu dañ koo folli ndax Sayyidatu Aysa moo nettali boobu taxul ñu jóg eh, wax na ne yonent bi salaam si loolu amoon na waaye loolu amatul voilà mooy nit ki bu sëyee daal di tayal dara génnul tamit sëy ci biir loolu rek day waral li nga xamante ne mooy sangu tekkiwul ne bu ndox génnul kenn léegi moom nag loolu la jàppoon mazhab boobu mooy imaam Abu Hanifa rahimahullah doon wax ne de toute façon sangu set te masula woor karta <laughs> woor mooy dafa jàppoon ne mooy après fajar gi man ngaa xëdd ko wa <laughs> loolu imaam Abu Hanifa ne de façon moom masula woor a Ahmad <laughs> moom masula woor parce que du doon ndékki <laughs> looloo ci la dëkk ba <laughs> wallahu taala <laughs> a'lam quoi mais loolu lañ lay wax ne loolu nag kenn du topp nit waxoon nañ la ko ci jotaay bi ba ñuy génn yellul ci kenn muy topp kenn laa ku mag di doon ci njuumte parce alxuraan lii mu wax leer yonent may saa wax lu leer lekk leen naan leen ba fi nga xam ne noonu la ibnu ummi maktum loolu lil gaaya la hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum ba ibnu maktum di lekk loolu mooy foofu la lekk gi yem kay ba bu doon ne mën nañu loolu day wane ne acte avant muy noddu ak bu noddee ba pare am na wute sinon kon nan lay jariñ amul jariñ kon loolu daa leer waaw bu benn sa farfuli man jóge nee naan waaw comme que am nañu ko doon wax comme rek ni ngay gise léegi suñu ñun ñi nga xam ne dañoo yabaate te ñàkk xam dara jàpp ay waxu charge yoo xam ne même li imam Ishaq ibn Rahowi wax waaw man ñeede du ma leen du ma leen du ma ah duma ma leen jam de te tamit gisuma ne da ko ñoom ñooñu dama naan leen nañ fay wala yu mel noonu loolu loolu ñoom la woon mais yow amoon droit xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran ak xadiis leer ci yow nga bàyyi ko parce que di waroon wax di di seet sa bakkat naan waa loolu parce que moo la gën a arrangé wala a'uuzu billaah yow xam nga ne topp nga lépp lu du ba mu des dëgg yow waaw loolu loolu mbiru euh, caaxaan la ba ñoom ci ñoom lu ñu leen manoon a jàppal la ndax ay boroom xam-xam la ñoon te jaayooyu mooy wute boobu manoon na am manoon na leen ko déggal waaye nag jamono jii moom moo tax imaam muwaffaqud la voilà que ne euh, euh, mooy euh, xëdd moom de toute façon mu ngi yem fi nga xam ne mooy xaaja fajar ji bu xare loolu moo tax muy wax ba que ne loolu imaam al naan lool mu ne nag al-Amas moo ci wéete lu ñu war a seetaat la mooy lool dañ naan après ijmaa bi après la am waaye wallahu ta'ala alam sinon avant am na ñeneen ñu ko doon wax. te waxu Xudayfa boobu ñeneen ñi sax dañ ne dara la tekkiwul lool kan moo la wax am na ñeneen loolu dalaa bëgg wax ne rek ba ñuy xëdd mooy na moo tax am ñenn ñi sax loolu c'était le début. loolu loolu Seydina Xudayfa doon wax moo doon début bi mais après yonent bay saasaam dañoo xamal ñépp que mbir mi fi mu yem lenn la mooy lan mooy bu Seydina Ibnu Maktum daal di noddee foofu la yem c'est bon voilà foofu la yem te alquran ñëw tamit leeral loolu. Euh, wallahu taala alam léegi nag mu def suñu dernier masala mooy euh, est-ce que nodd parce xam nga fii nee na la Bilaal day nodd Seydina Bilaal day nodd guddi laata fajar gi Seydina Ibnu umm Maktum moom nodd bu fajar gi di xar mooy léegi est-ce que possibilité parce que waroo xaw-xaw yi dañoo wute est fajar xam nga nodd gu nekk booy nodd Euh, euh, lool d'une façon général nodd yëpp amoo droit di nodd avant l'heure voilà par exemple yow tisbaar bu tisbaar jotagul amoo droit di nodd ah. parce que yow mën nga nodd gaa yi jàpp ne tisbaar jot na timis bu jotagul amoo droit di nodd parce que boo fi noddee nit nit dog nag ah dé boo noddee te waxtu yu jotagul nit ko waroon dog wala nit koo xam dafa julli te booy loolu amoo ci droit mooy nodd yi day tëkkale ko waxtu yu dugg sauf que ci fajar gis nañ fii yonent bay saa saam nee na inna bilalan bi lay bilal day juddi day day noddu guddi te xam nañ ne guddi du waxtu fajar wi guddi heure boobu la du guddi boobu waxtu fajar mooy bu fajar xaree léegi nag wax ji mooy est kon possibilité nodd avant heure loolu mën a nekk la waaw mooy fajar est-ce que possible na nit ki nodd fajar avant waxtu fajar di dugg loolu ku mel ni imaamu Malik al imaam ash-Shafi'i al imaamu Ahmad ñoom al imaam al-Awza'i ñoom Seydina Abdallah ibn al-Mubarak Ishaq ibn Rahawayh ñoom imaam Abu Thawr ah, ak Dawud az-Zahiri te ñooy jamaahirul ulama te imaam Abu Yusuf al al al-Hanafi moom nekk. Eh, eh, eh, Euh, ci ñaa ci ñett ñi nga xam ne ñoo jiite ngiru xanafiyee imaam Abu Hanifa imaam Abu Yusuf mi ak imaam Abu Muhammad ibn al-Hasan yi shaybani imaam Abu Yusuf di deuxième position ak ñoom Zufar quoi euh, di ñeent waaye moom moom imaam Abu Yusuf moom daa da da moom ji ñii la ànd ginnaaw bi nga xam ne position beneen bi la àndoon ñoom sax la ñu waroon wax ndax ñooy mag ñi mooy imaam Abu Hanifa mooy xanafi euh, yi en général ñoom dañ naan loolu mënul a nekk. non nodd moo en tout cas mbooloo mu bari ci ñoom imam Tahawi loolu la dëgëral que ne waaye dara fii nodd avant l'heure loolu manu la nekk imam Abu Yusuf mii da doon wax loolu mais après da cee génn wax li nga xam ne moom la waa jumhuurul ulamaa ñiy wax ne loolu man naa nekk kay voilà loolu mën naa nekk voilà loolu lu ama am solo la léegi nag am ñoo xam ne dañ koo tere mooy liñ la wax léegi te loolu ku mel ni imam Abu Hanifa waaye Euh, mooy waxu Sufyaan ath-Thawri rahmatullah alayhi Muhammad ibn al-Hasan beneen taalibeem bi moom imaam al al al Abu Hanifa rahmatullah alayhi ñoom loolu lañu wax waaw ne nodd moom kenn du fi nodd avant heure waaw parce que képp ku fi nodd avant euh, fajar bi nga noddaat dañ la la doll du ay sax <laughs> noddaatal loolu ñun ñu njëkk ñi lañ nekk boo yemee ci benn nodd doy na waaw mooy ku noddu benn yoon laata heure fajar bi doy na baax na ñeneen ñi ne mukk noddu kenn du fi noddu avant avant avant fajar bi loolu doy rit ku fi noddu avant fajar eh, dinañ leen a eh, eh, daldi waxaat léegi loolu dinañ leen wa aywa noddaatal noddaatal noddaatal noddaatal waaw <laughs> waaw noddaatal noddaatal lañ lay wax bismillah <laughs> waaye loolu euh, dañ naan loolu euh, insha allah euh, loolu dëgërul parce que hadith bii ñu nekk day wane ne yonent way saa saa bu ne inna Bilaal yu'adhinu bilay mais Bilaal day noddu guddi loolu leeru la lool lool lool lool yoonalu la ñodd sauf que ku mel imaamu Taxaawi da ne loolu du noddu gi ñu xamaa mooy day yëgal nit ñi voilà day yëgal nit ñi ngir ñu waajal te li koy wane mooy hadith ibn Mas'ud bi radiyallahu e, e, ne ne ne ne ne ne ne Bilaal bu mu yàqal euh, lekku kenn kenn ci yéen waaw ndax lan mu joxe lu tax ndax moom yu azinu bi laylin qaala nidaa'u Bilaal laa yamna'anna ahadan minkum adhaanu Bilaalin aw qaala nidaa'u Bilaal min suhuurihi fa innahu yu'adhdhinu aw qaala yunaadii yunaadii li yarji'a qaa'imakum wa yuuqidha naa'imakum kon jeex na Imaamu Tahaawi de lii la voilà mooy day day yeete ak tamit yëgle mais yëgle googu dañ koo tudde noonu mais loolu du nodd ah <laughs> non loolu laysa bi nodd loolu du nodd tuddul nodd waaw waaw wala bool benn mbir la imaamu Tahawi ne beneen affaire tamit mën na nekk këne Seydina Bilaal da doon nodd foog ne fajar gi jot na ndekete fajar gi jotul parce que daa amoon euh, faible problème ci wàllu bët waaw ah <laughs> ba pare mu ne parce que ibnu euh, Seydina Anas euh, nedda wax na ne yonent bi saa salaam nee na laa yaghurrannakum adhaanu Bilaal fa inna fi basarihi shay'a këne yonent bi saa salaam na ne bu leen noddu Bilaal daal di wor de parce que moom bëtam daa bu ak gisam daa am lu ci nekk waaye loolu daraa ci dëgërul moo tax al imam Waliyuddin al Iraqi mu ne wa waaye hadis bi daa wér eh, dara la wérul laa wax hadis bi wérul te yonent bay saasaan ci boppam hadis bi ñu nekk bu Ibn Umar bi waxul ne inna bi yu'adhinu bilay Seydina Bilal day noon du guddi ah loolu leerul lii leer te moo ko ci saxal ngir muy noon du guddi laata fajar gi léegi yow yow nan nga mën a waxee hadis bi en tout cas wérul du tout nan nga mën a jëlee hadis boobu bi ko teg ci hadis boo xam ne muttafaqun alayhi la lii leer ak ñi ko soloo ñëpp ah nekkul ne dooy doon juum loolu amul juum te boobu ñuy wax masula juum ci yooyu daay dañuy wax te loolu waxoon nañ la sànq affaire yooyu dafa leer naañ ne euh, euh, te ñoom hadis bi ñuy tegtaloo hadis ibnu Umar boobu ibnu Mas'ud bi laa yamna'anna ahadun minkum euh, aw ahadan minkum adana Euh, euh, adanu Bilal min suxuuri fa innahu yu'adhdhinu aw yunaadi bi layl loolu kay yonent waaye saa saa saxalu ko ba wax nit ñi ne bu ngeen déggee noddug Seydina Bilaal xam leen ne guddi la moo ko ci saxal non kon loolu dafa leer naññ quoi que ne loolu moom de toute façon du lool kantaane loolu nekkuloon noddu lan moo koy wane lan mooy wane ne lool inna Bilaal yu'adhdhinu bi yunaadi te loolu yëpp xam nañ ne mooy bu ñu ko waxee ci mooy adanu shar'i lañ ci jublu mooy adan nodd gi ñu xam voilà loolu dafa am solo quoi mooy loolu dëgërul kanta ñi koy tere nag ñoom xanafiya euh, yeeg ñooñu rahmatullah alayhim hmm? bon am na beneen beneen beneen wax ci wax bi boo xam ne naroon naa ko fàtte imam nul munzir mu ngi koy wax ne am na beneen beneen mazhaba ci wax yi que ne ñenn ñi dañ ne noddu avant guddi mën naa nekk avant fajar bi ñii ne ñoo xanafiya yi di ko tere ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah alayhi ne ku fi noddu avant loolu dañ la koy dañ la noddaatal am na beneen wax boo xamante ne nii ci waa ahlul hadith la imaam ibnul munzir wax ne ñoom dañ ne ça dépend bu dee na jàkka ji dañoo am ñaari noddukat bu dee jàkka ji dañoo am ñaari noddukat waaw bu boobaa euh, may nañ kenn ki mu nodd avant fajar keneen ki di nodd bu fajar gi di xar waaw euh, loolu euh, te imaam ibnu hazm moom lii la ànd waaw lii mooy mazhabu imaam ibnu hazm hmm, loolu lu am am solo léegi kanta ñi nga xam ne ñoom euh, kon ñi nga xam ne ñoo ne loolu mën naa nekk mooy hadis bii lañ ko te inna yu yu'adhdhinu bi layl ne inna bilalan yu'adhdhinu bi layl kene sayda bilal day nodd guddi fa kulu lekk leen ta ngeen naan ba li nga xam ne loolu la ibnu ummi maktum di nodde loolu leer na naññ kene lii moom c'est clair voilà loolu nodd guddi mën naa nekk bu mënul woon nekk yonent bale sa sam doonu koon doonu koon wax ba pare saxal ko ni léegi kanta nga xamante ne nii dañ koy bañ ñoom ñi koy bañ dañ ne ñi nga xam ne dañ koy bañ ñoom dañ ne non parce que euh, euh, ñun dañoo am yoo xamante ne euh, al imaam Ibn Abi Shayba da jël ci Musannaf dafa jël ci Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne nekkuñu maa yu yu'adhdhinuna hatta yanfajira al-fajr waaw ne doonuñu woon noddu de te loolu bu ko waxee jamono yeneen sallallahu alayhi wasallam wax xanaa lu dul fajar bi xar waaw waaw. <laughs> te ñu ne bokk na dañ koy teg mu ne Ibrahim an-Naxa'i rahimahullah eh, dafa dem dañu ànd ak Alqama eh, Makka taalibe Ibn Mas'ud boobu radiyallahu anhu nee na bi génnee ci guddi gi mooy laata fajar gi jot mu dégg benn noddukat di noddu mu ne Kantaa kii moom wuute na ak sunnaay saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi bu newoon nelaw yi moo gënoon ci moom bu fajar gi xare mu daal di noddu voilà ñu ne lii nii. day wane ne loolu la te dañu ne jëli nañ ci al imaam ibn Hazm eh, eh, solo na nettali na jëli ci al Hasan al Basri rahimahullah mu ne dañ koo wax ne ko daa am benn waay boo xam ne da day noddu laata fajar gi ngir yee nit ñi imaam eh, al Hasan al Basri daal di mer ne kooku de bu leen Umar ibn al Khattab daal di woon dab waa jooju doon nu ko caw yaram bi mu yoroon daal di koy weti metetal wala seen gannaaw yi junubahum seen wet yi <laughs> képp ku nodd ginnaaw avant fajar. Euh, euh, euh, gaa yi bu ñu waa jàkk ji bu jullee doodo yi jullee iqaam nañ leen leer na bu ñemee ci loolu iqaam jullee waaye jullee wuñu ab ab nodd amul avant waaw kon <laughs> te ñoom ñu ne jëlee nañ tamit ci Seydina Ibrahima an-Nakhai rahimahullah mu ne bu ñu ma soxna nodd guddi da wax noddukat bi na koy ittaqillah waaye ragalal yàlla xoolal yàlla ci li ngay def waaye del teet yàlla waaye te na nga wa a'id adhanaka te na euh, reprendre sa noddu gi waay voilà hmm? ah, reprendre sa noddu eh, loolu waaye loolu eh, eh, dëgërul voilà loolu lii nii yépp daraa ci dëgërul parce que euh, euh, hadith sayyidatu Aisha bi loolu fan la tekkee ne doonuñu woon noddu lu dul fajar gi xar te sayyidatu Aisha ci boppam moom bokk na ci ñu soloona Seydina Ibnu Maktum da doon noddu avant Seyna Bilal noonu du fayee loo fi loolu lan ngeen ma te loolu mu ngi ci saxee yi lan nga mën a jëndee loolu ak yéen loolu mooy li nga xam ne daraa ci dëgërul quoi voilà loolu euh, <laughs> loolu am loolu laysa bi dëgër te loolu taxawul voilà. moo tax al imaam ibn Abdul Bar mu ne ijmaa'ul muslimiin kenn naafila guddi moom kenn du ci nodd waaw ak bëccëg kenn du ci nodd laata ngay naafila kon nag ñu mu leer nekk kon adaanu Bilal bi muy def ci guddi gi loolu loolu ngir julli waaye ngir julli suba gi la sauf que sauf que loolu da koy def ngir wane ne julli gi waajal leen comme ni ko hadith Ibn Mas'ud bi dee te ne waxtu fajar gi mu ngi jege pour ñi nga xamante ne même bu dee ñu woorul ñu waajal seen bopp ngir mën a fekke ci julli mbooloo bi ak fajar gi loolu daa am solo kanta ñi nga xamante ne nii moom dañuy woor bu ko defee loolu may leen li nga xamante ne nii euh, euh, euh, mooy li nga xamante ne nii mooy <coughs> ñu waajal ngir xëdd voilà loolu wala kii naafila mu dallu walla boog mu witar ngir mën a euh, jàll ci li nga xamante ne nii mooy waajal tëj ay naafilaam ci witar ngir mën a dugg nag ci li nga xam ne mooy euh, julli ji ko quoi loolu lu ama am solo gi ni <coughs> moo tax lii moom mooy li gën a dëgër kanta kër loolu dañ koy tere kenn ko terewul voilà moo tax li gis ci jàkka yi voilà bu dee julli bi six heures la cinq heures et demi ñu noddu Euh, ba pare après ca fin ba bu bu six heures jotee ñu nodd loolu mooy sunna voilà loolu jàkka ju ndaw jàkka ju mag a ci yem waaw euh, waxu imaam Ibn Hazm boobu def teqantal boobu loolu alhamdulilah teqantal boobu laysa bi mu'tabar du bu ñuy bàyyi xel voilà amul dara loo xamante ne day tax taxsiis ne affaire boobu noon day xew ci jàkka ju mag euh, wala boobu jàkka joo xam dañu am ñaari noddukat wala amuñu ñaari noddukat même bu dee benn noddukat lañu am c'est ça voilà ndax mooy li nga xam ne ala ilayhi amru rasulillah sallallahu alayhi wasallam mbiru yonente may saa sax la mujjee même bu dee gis nañ ne njaal benn bi Seydina Bilaal benn moom kese doon noddu te bu fajar gi la woon mais après daa jël Seydina Bilaal def muy noddu ci biir guddi gi naa Seydina Ibn Maktum di noddu bu fajar gi xaree loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër wallahu ta'ala a'lam <coughs> voilà kon loolu lu ama am solo la ah, kon masala boobu loolu mooy li nga xam ne mooy li ci gën a dëgër amul dara les ci si te képp ku ko def kenn du la ne reprendre atal yow mais dañ naan day nodd wo léegi nag sauf que ñenn ñi dañ ne même bu ñemee ci boobu baax na parce que nodd googu du fur naafi la fenn loolu c'est pour wan ne fajar gi la waaye waxtu yu ñëwagul waaye loolu dañ naan li nga xam ne daal moo dëppook sunna lenn la mooy doo yem ci boobu kese da ngay nodd benn laata fajar gi après nga noddaat bu waxtu wi xaree fajar gi wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab kon nag bon <coughs> bon ci kaw noonu xam naa nag dañuy yëm nii nag pour euh, du moo nag parce que sinon laa yu jeex léegi te dina gën gudda Euh, waaye kon ñu fi ma qulna kifaya insha allahu tabaraka wa mooy kon noon baax naa euh, kon masala yooyu walillahi alhamdu wal minna baax na léegi nag euh, mu des kon biir di ñëw waxoon nañ le lii du xadis mu bi di ñuy tàmbali sànq dañu juumoon ne moo doon mu mujj déedéet mooy xadis 1232 mooy xadis ibn